waradduhu kul fil fil fil fil fil fil muqaddima fii faslun fi tasawuf voilà loolu dama ko naroon faat waradduhu kul al madalimi ila arbabihi kama nadamtu awwala faraji'an nidamana lil akhdari tajidu wadihan wuduh al qamari <coughs> kon fii lañu sëriñ bi fii la ñemoon de radiyallahu anhu ngir <coughs> wax ci wàllu tuub mu ne woon dellul leeral naa ko ci sama téere ba nga xam ne defoon naa ko muy ta nose woon ci wayoon ci matnul axdar yi léegi nag dellul foofu rahmatullah alayhi léegi nag moo tax ñun ñu ne ci léegi nag ñëwoon nañu ba gisoon mais tooñaange yi yi nga xam ne ay àq la yu ma yoreel bu dee ne alal la ni ma koy delloo walillahi alhamdu wal minna leer na loolu leer na léegi nag mu des beneen pàcc bi mooy bu deram laa yàq comme yi ñu ci jotaay bi yi ñu génn walillahi alhamdu wal minna <coughs> léegi nag nan laay def mu ne nag nii ngay def kaay akala bi ghaybatin aw qadfin aw bi ghaybatin aw qadfin wa yastaxillu kulla irdin akala bi gaybatin aw qadfin aw shatmin jala in kaana xaadiran wa amma in fuqid falyukthiran xayran la'allahu yajid shay'an yu'addi haqqa kullihim bihi mustaghfiran wal yarju afwa rabbih léegi nag mu lay wax nag beneen pàcc bi waa léegi <laughs> tey rek man léegi instant bii nii beneen bi mu ne la nag kaay nag bu loolu loo xam nga noo koy defee

bàyyi sa mbokk boo xam ne yéen a bokk ndey ak bàyyi mu génn àddina yow nga bàyyi bañ denc ko nga dem bàyyi ba guddi nga xool gisoo kenn nga yor sa kii doo yor torche parce que wóorul mais xam nga garab gi ñu ko denc nga ñëw ba foofu sulli ko waaw jël sa paaka dagg dugal ci sa ndab bi nga ëndaale dem sa kër miche wi ko daal di koy reere wala nga daal di koy dibi def ko dibité est-ce que loolu kenn ci yéen daal ko ah est-ce que yéen kenn ku nekk bëgg na def lool yéen ñépp a ko ñaawlu fii mu ne rien que misaal mi rek buñ la ko waxee dañ naan cim waaye sawaay nag ma ne sawaay de sama boroom a ko wax bi sa boroom moo ko wax nga naan lan demal suuratul Hujurat gis nga ni mu ñaawee ba ñépp di ko ñaawlu jëw nag noonu la mel moo tax mu ne képp koo xam ne yow lekkoon nga deram waaw képp koo xam ne yaa ngi doon lekk deram kooku nooy def irdin akala bi ghibatin aw xadfin wala boog nga jamoon ko ne diw da doon njaaloo wala nga wax loo xam ne moom daanaka moom moo niroo loolu gisoon nañ ko baax bi ñuy gis pen yi ci siira bi walillahi alhamdu wal minna wax wax joo xam ne de toute façon xel yépp day dem ne waa ji ah kii day moom du delloo loxo bu ko laal xam nga waa ji ci saa si neewul ne ndaw si day njaaloo mais quand du delloo loxo bu ko laal c'est grave <laughs> voilà tout ay nit jam leen ci loo xam ne du dëgg nga def ko yow waa ji def lool hein aw chatmil wala ngay saaga nit ñi di leen ŋàñña yées tàggat lépp du dëgg ah. nga leen di ŋàññ li leen yàlla bind wala di leen sosal ak yooyu jalaa yoo xam ne leer na naññ kook du muy def yastaxillu fokk mu daganal bakkan yoo yële der yoo yële nga xam ne moom la doon lekk ak ak jamaka euh, kii ak a ŋaññ il faut mu dem ne leen ah <coughs> in hadara in kaana hadira bu dee kenn ci ñi nga def yii teew na nooy def da dem ci moom ne ko ah maa la waxoon lii <coughs> man nag daganal naa la sama der nga wax ma lu mel noonu wala nga jéggal ma waaw ah man demaa juumoon waaw li ma waxoon dara amul waaye nag loolu doyut teg loo gis amu ko même bu dee wàññi ngi dund yow yaa ko defoon à la une ci rajo bi nga ko waxee woon ba mu siiw bu def journaliste nga yaa ko bindoon naan Ajob te ñépp xam nañ Ajob dans le gouvernement Ajob a engrossé une petite fille de huit ans wal iyaadu billah ndekete yow dëgg nga def ko à la une jour boobu li nga jaay ci ay papier léegi nga ne tuub nga ma ne dem ci waaju kese na ko maa ngi jéggalu sama dera ngi loolu doy ma ne à la une ngay defaat ne mala ma waxoon du noonu du dëgg man li ma waxoon c'était faux et archi faux waaw way loo xam ne que public ba nga ko wax tasaare ko ci média yi ba ñépp jàpp ko léegi yow ba ngay tuub nga def ko ca gannaaw loolu duñ la ma yow journaliste bi nga naan non ñun waxoon bon on est on est revenu quand même sur cet article quoi amul dara lu ñuy wax bindaat nañu que ne loolu njuumte la woon non source xaw ma bon ils nous ont mal informé ak yooyu ñoo ngi jéggalu nga ne fan nga ko bindoon ca côté annoncé ca gannaaw journal ba bind ko lu sew te bés ba ngay doon yàq deram à une ngeen ko defoon bind ko mu ñuul kook def ci yu rouge boo mooy sax jóoru te ab photom dóor ko ci kaw booy tuub tamit noonu ngay def bu ko defee affaire yi leer na yow yaa doon kàcc yaa doon nar ndeen dëggu waaw il faut sax nar tamit feeñ mooy loolu mooy daganal wa yastaxillu kulla irdin waaw fokk mu daganal leen këne maa ngi li ngeen ma defoon kat kon fayu leen bu nee ne dangaa jëloon waa ji bàcc ko ay yar te du dudul yoon nga jël ay yar bu mel ni ba nga ko joxoon ne ko jëlal nga bàcc ma ko ndax maa la tooñoon dóor yëmal doon dóor jaaduwul woon waaw nga daganal sa der yow yow yow ci ñooñu nga xam ne yaa leen tooñoon bàccoon leen ay yar ka nga mbegoon nga yow ne ko ah sama lam sama lexa gii noonu ngay demee voilà léegi bu ko neexee tël am talaata waaw wala mu jël yar bi ñaata nga ko ci bàccoon fukk mu rimbale ci fikk fukk la la ci cagu laa wax bu dee jéggalu la noonu lay demee yii lay demee ah voilà amul naan non ça c'est archaïque dañ naan la que quoi yow xanaa laykaar yi ñoo la nàmpal tooñ nit def ko loo ba duñ la def li an nafsu bin nafs ah comme ñu mel nga naan waa dama naan la jàllal ne waaw toppal li sa borom wax ngay am loo kon nag lii la mooy waaye yii yëpp mooy in kaana xaadiran bu dee waa ji teew na wa imma waaye na waaye nag bu dee nag wa amma in fuqit bu dee ne waa ji dafa faat bu génn na àddina nag waa yaa ko dóorul fukki yar new fi gaañu na ndeysaan juge nga woon monsieur le procureur nga woon di tëj nit ñi rek parce que yow sa chef politicien yi la fi teg ñun noonu c'est des justice politisée waaw justice boo xam ne du saisiru jamais lu dul président de la république wala koo xam ne ministre moo na ko saisiroon te moom man na man na di saisir boppam man na dana def ko moom képp bu gisee ne lii jaaduwul xaar warula xaar kenn di ko wax poli ta ta opposants yi kese lay saisir kantaa yi bokk ak moom parti ak président bi di def lu leen neex yoonam newu ci ba pare mooy doo bu tëj lu ay nit yàq aveniru ay nit ñu bari mu mu mu roof leen ci kaso bi ñoo xam ne seen yaay ci ak seeni waajur ñoom lañ amoon yaakaar ba pare nga def loolu ba pare dam kaso ba amuñu sax dossier rëbës nga ñu ne nga yàq seen avenir boo moywul amoon na doom joo xam ne du nga ko waroon tudd loolu lépp sa yoon newu ci nga tëj loolu keroog la mujjee gis doom ji nga bàyyi ko fu fukki at faale nga ñëw ne dangay ngay ah, ndax yaa ngi mage yaa ngi ragal dee est-ce que loolu da ça suffit nga ñëw toog ci sa ruq yor sa kurus ne astaghfirullah borom bi maa lay ñaan jéggal ci lima ma def doyut bon gis nga bu dee tu n'es plus en fonction laa wax yow nekkatoo ci procureur mais am nga noo mën a def yow dénoncer sa bopp laa wax. devant le nouveau procureur que ne diw erreur de kii la woon man ci sama bopp maa juum man maa def lu dul noonu parce que bi ma koy tëj tegu ma ko fen il faut nga nangu yooyu nga def ko voilà waaye nag léegi nag waaja nga def yooyu yëpp nag bu dee dafa faatu nag voilà tëj nga ko yàqal ko dundam ba bañu ko libéré daanaka benn fan la ci def gaañu wala ci kaso bi sax la gaañoo léegi nga bëgg a tuub nooy def waaw wala nga yàq deru nit waaw devant tout le monde ku ñépp xamaloon mu baax loolu tax mu touché ko ba ñu xamal ñu ñu détecté ci moom cancer ndax yu mel noonu da indil feebar yoo masul am wala ay dépression wala yu mel noonu tax tuuti leen ci teg mu faatu yow nga bëgg a tuub ana nooy def loolee la la sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu di wax nii bu dee ne wa imma wa amma in fuqit bu dee ne waa ji nag dafa fàndu nekkatu fi